أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تدبر الرحمن كراجة خير من أفضل جار من العالمين كراجة خير من الآخرة إذا انفطرت لم قطعكم السماء سماء انفطرت قطعكم dëgg seen asamaan fii ngeen di seen xam na dara mu si jéem a jë xotteeku ba def ay la ñuy la ngeen jaraw alima xam nafsun bépp bakkan ma qaddama lam jiitaloon awa alam yas'a fi xasee ala def wala sànq tasaaraat dem na fa aroon alkawaati biddiw yi soo amee biddiw yëpp dafa mel ni dañuy nasaaraat ñu tasaaroo di dox ci kaw suuf ay lëngeen lëngeen jëm ci ngëm yàlla ñoom itam keroog alimat am nattu yëpp bakkan maa qaddaman lam jiitaloon wa maa axara lam yas'a fi xasee ala def wala saa ku jirati ndem ba nga def naa daaru géej gi su fekkee géej yëpp géej gu mag gi nga xam ne suuf see dox diggante ba géej gu mag gi ñu bagal géej gu mag boobu mu ñëw bagal ci géej yu ndaw yi nekk ci kaw suuf lépp nekk di benn géej amatu bu weexaat bu bu neex caw xaalima xam nafsun bakkan maa xaddamat lan jiitaloon wala xalaat la muy yetawoon ci topp waa xalaat la muy yetawoon ci topp yàlla def wani saa bon sirab dem jàkkaaf naa ak mbuuru ba mel ni boote rek jàkkaaf na leen nit génne la ca nekk ci ay yiw keroog alima xam naftum bépp bakkan maa qaddama lam jiitaloon waa xaw ak lam yetalam ci topp rek boote rek lu koy naxtu la yaaram lañuy naxtu seet jum lañu nekk ca benn baat nit ñi wax ay nekk muy laa ilaaha illallaah basmalatu bismillaahir rahmaanir rahiim xam nga ci alhamdulilah alquran lépp lu arab di waxe rek na ko waxe ci itam booy sa wa usira la ñu yaari baar yooyu ñu xet leen def leen muy benn baar muy bor si rek jaqeef na suuf si keroog ba kan bu nekk dana xam lu mu jiitaloon ci topp ci may ak lu mu jiitaloon ci yaa ayyuhal insaanu ee yow yéefar bi maa xaraka ee jëble ya maa xaraka ana lu xar la bi rabbika ci borom sa alkarim yi bare aji tedd maa lu ñu wax ñu wax ñu génn wala ñu wax ana ñan la ina ko xamal yow ñan la ana ci wax yaa ayyuhal insaanu yow yéefar bi maa xarala nga wax la dara bi ci borom sa alkarim ba daa ji tabe alkarim ba daa ji tabe alkarim ba daa ji baax ma yow ñu fër lu la xat ci sa borom bu baax bi de yonent na xaraloo jaaloo xaraloo jaaloo nga ne doomu aadama réer ma ko xat waaye doomu aadama nu ko xat mooy ak yàlla ji rek aji baax dafay baax a baax ne ne am na yàlla itam mbaaxam góob gee tax xéefar bi far ko fàtte sax dafa ne amul de yonent nañ ci mbaaxam ñu ngi sa faa xéefar bi li muy wax li muy lu la wax ci bu baax bi bëggoon xéefar bi mën a mbaaxam gaa ma wax ba muy nit waaye ana la la wax ci bu baax boobu la fi borom bi nga xam ne xalaxaka bind na mu la te nekk yoon ñu dara a sawaaka tam ñamare certa saxar dalaka saxar dalaka lañ jàng ñun sax dëgg saxar dalaka tam jubal say cër ci ay suratin ci wàllu ci nero ci ay suratin ci wut nero maa wu mu doon yaay saa mu fa rakabaka mu toggale la rakabaka suma rakabaka topp mu toggale la tey ñu soog a di jox melo saa wu soob moo borom bu baax bi nga xam ne moo la bind te bam la bi bam lay bind nekkul woon ne dara mu am wala nga fekk ci ñàkk bam la bind bind la bi bind bu jub bile xamale sa cër yëpp tànk ci suñu morom ma loxo ci suñu morom ma te loolu ñëpp waaw moom daal di nekk ak jaalu bu rëy yow ñaari yi ñu doon teewoon doo mën a dox ñu bind la ci wan melo melo yi ñu ko bind la ci toggale la ñu mun a toggale xam na ne nga soxlaa dox mu sampal la ñaari tànk sa bopp féete kaw mu fàtte lay bëkkati nopp ak lam yu koy waxee ak loxo yooyu jàppee ngay doxal sa ñaari tànk sa bopp féete suuf ngay ci sa loxo di jaay moo fi ne bind melo bu rafet woowu lu la wax nag te mën nga te tey nga xamoo bés bu tàng bii nga bëgg a dem safara bal day ci kër gi bon a dayal nga diine yéefar Makka bi diine ci bés penc yàlla pencam yàlla yéefar Makka ñoom nga mun ko ñoom koy weddi wa inna alaykum naka aji nekk lañu kaw seen laxaab bi na way wattu de waaye na ngeen xam ne booyee luñ leen de ñu juddu ñu bëgg ci yàlla bi rek yàlla ngeen boole ci malaaka yoo xam ne ñu ngi takk seeni jëf lépp lu ngeen wax bind nañ ko lépp lu ngeen def bind nañ ko de kiraaman ñu ngi way tedd kaati bi ñu ngi way bind yàlla moo doon ñu xam maa taxawoon la da ngeen def ko de malaaka mi lépp loo def xam na ko te bind na ko ci carnet te ku nekk am na malaaka yu mu doon ci moom ci suba ak ci guddi malaaka yi yendoog yow ci waxtu julli suba dañuy wàcc yendoog yow ba ngoon jot ci takkusaan foofu dañ lay tàggoo ñoom dellu malaaka yi guddi yi ñëw su fekkee nu julli la dañuy wax ne fekk nañ ko muy julli ba nañ ko muy julli su fekkee ni loolu nag la nga lam fekk ngay def rek ak nga wax loolu lay julli yóbbu yàlla déedéet dañ leen ñu jébbal nag seen borom yéen ñëpp ngeen teew fi kanamam daal di séddee ko nag naka ñu ne la ko aara naka way gëm yàlla ñu di way dëgg ci seen ak gëm dafay naa yéen ñun waaye nag lañ ca xéwalee aljana rek bu boobaa nag ñun du mooy yàlla topp yàlla yàlla ñu fi yàlla boole ñooñu aljana la ñuy dëkk de waaye ñoom fi jaara naka waaye la dañu dafay jafe yéen waaye nag lañ ca jafe de ñu doon weddi yàlla ak mooy yàlla itam am nañ ca biir dëkk mooy safara de yaslaw na aara nañu xarab ko te safara la ñuy xarab de. yow ma diin ci def tay ba de waaw ngeen ñoom di xaar yéen a ngi ñëw xaddu waaw ngeen ñoom di xaar di xaar yéen a ngi ñuy génne safara de bu fekkee ne yàlla ñu tabbi safara te dootuñ jógee nu mukk ñëw ci jaar naka la ba di demee aljana ñëw te dootuñ jógee nu mukk de abal xaalis booru ci bi waxoon na ko ne ko waat na luñ ci def àllaaxira naka la demee mu ne ko ñenn ñi dañuy ku tukki woon ba ñoom nam ma mu àgg ñu di ko gàttal di ko teeru na ñuy jógee ñenn ña mel bu doon daw buuram bu bu mbëru bu di ko wut ba jàpp ko rek te noonu la ko tee di jëndee ne la war a waxee naa bu jaar waxee jafe mu ne ko tax ñun ñu ci àddina ñuy bañ dee. mu ne ko dañu ne dundal addina rafal alaakara kenn bëggu sa génne ci kër gi dem ci ab jant rek bu dara ñëw waaye su fekkoon ni ci tam ngeen dara ci alaakara kon da fa bëgg a dem de loolu mooy dëgg moo mooy maanaam hadith yi ku bëgg a daje yàlla yàlla bëgg a daje ku bëggu sa daje yàlla yàlla bëggu sa daje yow ñu topp yàlla xam ne lu baax lañu jiital ci seen kanam ñooñu danañ ne boo demee àllaxira moo tax danañ gis ay wàllu yi yàkkamtee dee waaye faj yi ñu itam xam nañ dañuy sàccee xam nañ ne gisatuñ fa dara moo tax ñoom bëgguñoo dee rek ba maanaam raaka ana lu xamal la yow maa man maa yow mu jiw li des a fay maa loo xamal sax liñ koy jëm yàlla lu mag ak boobu gis ne su ma maanaam raaka topp ana lu xamal la maa yow mu jiw li des a fay. yow ma laa tamliku mooy gis ba jëriñ ci naftum bakkanam julit di naftum ci bakkanam yi dafa teen dara de